ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wallaahu yad'uu ilaa daari salaami wa yahdii man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya ñaar fukk ak juróom mu ne wallaahu te boroom bi di tabaaraka wa taala yad'u moom de day woote ilaa daari salaami jëme ci kër gi nga xamante ne mooy kërug jàmm ji wala ñi nga xam ne dañu ne daaru salaam mooy kërug yàlla mi nga xamante ne nii moom mooy assalaam ndax huwa assalaam allahu tabaaraka wa moom mooy ki nga xam ne mooy du salaama boroom jàmm te ko am jàmm moo la ji teg mu ne moom nag day woote ci kërug teraanga goo gële ngir dimbali nit ñi daal di leen xéewale aljana wa yahdi waaye muy gindi man yashaa'u ku ko sob ila siraatin mustaqim ci yoon wi nga xam ne moo coow wooral tey jëme ci daaru salaam googale mu ne lilladina ñeel na nag ñi nga xamante ne ni ahsanu ñoo rafetal alxusna fii seeni jëf daal di rafetal fii ci àddina bii de ñoom de ñeel na leen alxusna muy li nga xam ne mooy lu rafet muy këroog teraanga ga di arjana wa ziyaada waaye am nañu ndollent goo xam ne dinañu ko am ëllëg de wala yarhaqu te du muur wujuhahum seen xar kanam ya xatarun li nga xam ne mooy ak ñëkk-ñëkk mukk wala zilla du taag du caagante nag torox tànge ulaayika mu ne gaa yoo yele asxaabul jannati ñooy waa aljana hum fiiha xaaliduuna ñoom defa lañuy sax lii nii awa ziyaada boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ci ay wax yu bari ne wow ndolleent boo gële ajjana alxusna li bari dañ koy tegtu mooy lu gën a rafet waaye mooy kërug aljana ga lu ñu bari di ko tokkee ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye wa ziyaada waaye mooy kërug ndolleent googu mooy lan loolu am na wax yu bari waaye li ci gën a dëgër mooy li nga xamante ne nii moom la al imaam muslim ibnul hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi solo naka noonu al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñu jële ko ci Seydina Suhayb ar-Ruumi taalibe la woon ci Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam de moo ne bu waa aljana duggee aljana boroom di tabaaraka wa taala da leen di wax ne ndax da ngeen bëgg ma dolli leen ñu ne ko moo ndax leeraloo suñu xar kanam yi dugal ñu aljana te muccal ñu ci li nga xam ne mooy safara nee na nag fa nee na ci noonu nag ñu daal di leen wuññil li nga xamante ne nii mooy kiiraay gi nga xam ne moo moom moo taxoon manuñoo gis ki nga xam ne seen borom tabaraka wa taala léegi nag gis koo gële léegi nag gi mooy loolu nag la suñu borom tabaraka wa taala suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne joxuñu leen lu gënal lu xam ne moo leen gënal ci gi nga xamante ne moom la ñuy xool seen borom tabaraka wa taala moo tax mu ne ci benn riwaaya boo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gi mu ngi ci musnadu al ahmad naka noon al imaamu muslim muslim ibnul hajjaaj rahmatullahi alayhi daal dina koy solo mu yokku ci ne daa ginnaaw gi dafa jàng ne lilladina ahsanu alxusna wa ziyaada daal di jàng li nga xam ne mooy saa mooy mooy laaya bi kon lool mooy li ci gën a dëgër mooy gis gi nga xam ne moom la nit ñi di gis bu ëllëgee seen borom tabaaraka wa taala mu na walladina kasabu kantaa ñi nga xamante ni ñoom dañ doon sàkku sayyi'aati te doon jëf-jëf yu bon yi fii ci kaw suuf jazaa'u sayyi'atin bi mithliha jazaa'an ñoom de fayuk lu ñaaw moom bi misliha keemam rek la mooy lu mel ni moom lañ lay fay muy sawara wa tarhaquhum te dina leen muur bu keroogee dilla toroxtaange de maa lahum bu keroogee duñu am min allahi tukkee ci seen borom tabaaraka wa taala min koo xam ne moo leen di muccal lu leen di muccal tukkee ca borom ba tax ba lii muccal leen daldi leen fegal mbugal mii du am de waaye it amul kenn ci mbindeef yi koo xamante ne nii di dox mooy mooy mooy torox tàng goo gëla di leen muur mu maa annama ughshiyat wujuhum mun ne gis nga boo leen gisee ñoom yéefér yoo yelee bu keroogee mu ngi mel ni urshiyat dañoo muuree wujuhum seen xar kanam yaqitaan ab dog min al-layli ci guddi mudlima goo xam ne gu lëndëm këriis ulaayika dafa mel ni daal lëndëmu guddi këriis lañ jël daal di koy muur seen xar kanam yi mu ne ulaayika gaa yoo yele ashaabun naari ñooy waa safara de hum ca biir nag fiihaa hum ñoom fiihaa ca biir xaaliduuna la sax mu ne wa yawma nahshuruhum jamii'an mu ne nag bés bi nga xamante ne nii moom laa leen di dajale pang leen jamian mbooleem seen summa ginnaaw gi naqulu ñun boroom bi tabaraka wa taala ñu wax lilladina ashraku ñeel ñi nga xam ne ñoo ma doon bokkaale ne leen makaanakum antum wa shurakaakum ne leen nag yéen mooy mooy sax leen mooy ilzamu makaanakum waaye waaye des leen fi nga xamante ne nii mooy seen bërëb yi nga xamante ne mooy fu toroxtaange gi ngeen xam ne moom laa leen waajal tay de shurakaakum ak yi ngeen xamante ne mooy seen xërëm yi ngeen xamante ne nii moom ngeen ma doon bokkaalee ñi ngeen ma doon bokkaaleel ñoo ñële yéen ñooñu yoon yépp ay wan ak mu ngi noonee mooy mooy makaanakum des leen fi nga xamante ne nii mooy fi laa leen teg tey fi nga xamante ne nii mooy fu ci toroxtaange gi nga xam ne fi ngeen di nekk te sax leen foofale fa zayyal naa bu keroogee nag dinañu tàqali daal di ràññee baynahum diggante ñoom ak ñi nga xamante ne ñoo gëm boroom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ngoog waqaala bu keroo keroogee nag mu wax shurakaahum ña nga xam ne mooy xërëm ya nga xamante ne nii ñoom borom bi da di may ñu mën a wax ñoom ñu ñoom ñoom ñooñu ñu wax ne maa kuntum iyyaana ta'budun ne leen hee yéen ñii mu yéen ñii la ñuy waxal yéen yéeféer yi maa kuntum yéen ñii maa kunna maa kunna yéen nekku maa nekku ngeen woon de iyyaana ñun ñii ta'buduna doon ñu jaamu jaamu ngeen woon ñu ñun bañ nañ ndax masuñ leen a digal ne jaamu leen ñu yéen yéen ñu jàppoon def ñu ay yàlla ba pare léegi nag tey mu ngi nii kon nag ñun deñ nañ ci yéen kon mu ngi noonu la nag ñu nekk fa kafa li mooy seen xërëm yi ginnaaw bi nga xam ne ci lañu leen ne hé yéen ñii jaamu ngeen ñu woonaa ah, mooy ñun bañ nañu am ñu ne noo malaaka yi la ñuy wax mooy lan lañ doon jaamu suñu borom dane ku nekk fa nga nekk mooy makaanakum des leen seen seen bërëb ku nekk yéen ñi nga xam ne yéen a doon jaamu ñi doon jaamu ci yéeféer yi malaaka yi wala ñi doon ci yée ci yéeféer yi di jaamu seen xërëm yi am ñu ne malaaka yi ñoom itam ak ñooñ am ñu ne noo saytaane yi lay wax de ne ñoom ak ak xërëm yi ñoom ñooñu nga xam ne leen doon ñoom lañ doon fexe di leen jaamu ñoom la borom bi ne leen makaanakum des leen seen bërëb bu dee malaaka yi mooy ku nekk rek par bërëb ba nga ne fa ma la wàcce ne fa léegi nag bu ko defee mooy ñoom ñu xuloo ak gaa yi wan leen ne kon la ngeen ñu doon wax ci àddina naan ñun ngeen doon jaamu du dëgg waaye bu dee bant yeeg bronze yeeg or yi ñoom tamit dañu naan du dëgg ndax waxuñu leen woon ngeen jaamuñu kanta bu dee saytaane yi nag ñoom moom xuloo ba day gën a takkar naa si kese léegi nag foofu nag la ñuy wax léegi yi xam ne ñu ginnaaw biñ leen biñ nee gaa yi ñun nekkuloon ñun ngay jaamu nag nag fa kafaar kon ñu ne doy na billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala shahidan seede baynanaa suñu diggante wa baynakum ak yéen yéeféer yii doon wax ne ñun ngeen di jaamu ñun matt yi nan ngeen ñu doon jaamoo ndax ñoo leen ko waxoon mukku in kunna ñun de nekkoon nañu an ibadatikum ci diyaa yéey jaamu gi ngeen ne moom ngeen ñuy jaamu ñun la ghafilina ñun dañ cee yëgadi woon amuñu ci woon benn maîtrise ñun du ñun ñoo leen waxoon leen ñëw leen ñun dañ dara nii ñun du duñu dégg ñu gis ñu xalaat du ñu def dara amuñu ruux amuñ dara ngeen sampoon ñu di ñu jaamu léegi nag loolu ñun digaluñ leen ko woon ñun dañ cee yëgadi woon suñu borom ne hunaalika foofu ne nag tablu lay la boroom bi di nattoo waaye tablu lay feeñal daal di xamal tablu xamal kullu nafsin bakkan bu ne ma aslafat la nga xamante ne moom la jiitaloon ci jëf loo bu dee lu baax lu baax bu dee safaan bu dee safaan safaan war ruddu léegi nag ñu delloo leen ñoom ñëpp ginnaaw bi ñu leen xamalee seen jëf yi ilallahi ci seen borom mawlaahumul haqq nekk ki nga xam ne mooy seen kilifa gi leen féete kaw ki nga xamante ne te yéegut nekk seen mëkk méngoo seeni mbir mawlaahum moom mi nga xam ne mooy seen moom méngoo mbiru jaam yépp alxaqi moom mi nga xam ne mooy dëgg wa dalla nag mu daal di sànku wa dalla anhum daal di sànku waliif leen ñoom yéefér yi la nga xamante ni kaanu nekkoon nañ ko yaftaruuna doon ko duur te doon ko sos qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard laaj leen ñoom yéefér yi ne leen moo kan moo leen di wërsëgal de min as-samaa'i ci asamaan yi kan mooy wàcce taw yi xéewal yi asamaani wal ardi ak gàncax gi yi nga xam ne ci suuf moo fi génn ak li ngeen fi def di fi def seeni firme ak seeni mbay ak seeni commerce ak seeni yéen seeni entreprise ak seeni bureau yooyu yëpp kan moo leen ciy wërsëgal wala man yam li ko sama wala ana kan mooy ki nga xamante ne moom moom moom daal di moom as-sama li nga xamante ne mooy ak dégg wal absaara te defal leen ko ak gis wa man yuxriju ana kan mooy ki nga xamante ne mooy génne al hayya li nga xam ne moo dee mooy dund minal mayyiti ko jële dee wa yuxrijul mayyita muy génne loo xam ne dafa faatu dee minal hayyi ci loo xam ne lay dund wa man ana kan mooy ki nga xam ne yudabbirul amra moom mooy administrer li nga xamante ne nii mooy mbir mi ak li nga xam ne dogal yéeg lépp fa sayaquluuna mu ne boo leen laajee lii ñoom yéefiru màkke yi yii façon yéefir la ñu waa manoo toog ne yéefiru àddina bi nii lañ mel déedéet mu ne fa saxu yaquluuna ñoom de séef nañu laa wax ne la afala tattaquuna moo yéen du ngeen ragal borom boobu ngeen xam ne moo def lii lépp kon defal leen lii lépp léegi lu tax bu ngeen koy jaamu moom du ngeen ko jaamu moom dong fa dalikumullah mu ne koo kële nag ngeen yàkkoor ne moo def lii lépp mooy allahu mooy seen borom de rabbukum mooy seen borom mooy allahu rabbukum di seen borom alxaqu mooy dëgg allahu huwa alxaqu mooy dëgg fa maada ba'da al-haqq illa ad-dalal moo li nga xam ne nag ginnaaw li nga xam ne mooy dëgg waaye fa maada ba'da al ginnaaw borom bi tabaaraka wa taala lan nekku fi illa lu dul ad-dalal ak cànkute mooy bu ngeen bàyyee jaamu seen borom lan moo fi sës lu dul li nga xam ne mooy cànkute fa anna tusrafun moo nit ñi ñoom ñii Quraysh ak ñi nga xam ne ñoo mel ni ñoom nan lañ leen mën a wëlbatee ginnaaw bi ñu d'accord ne yàllaa de fii yépp ñu wëlbati leen seen xel yi seen xol yi ngeen ñëwee war koo jaamu na foog ngeen bokkaale ko mu ne kadhalika na ko noonee haqqat ci la yeyee kalimatu rabbika li nga xam ne mooy sa tugg sa kàddug boroom alal ladina fasaqu ci gaa yi nga xam ne ñoo doon génnuk topp ca àddina annahum que ne ñoom de laa yu'minuun ak waayu Quraysh yi ñi mel ni ñoom que ne ñoom de laa yu'minuun duñu gëm dara ñi nga xam ne ci ñoom borom bi moo kaste ne ñoom duñu dugg duñu masa dundeeku wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama